kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuftiru mina ash-shahri hattaa nadunna an laa yasuuma minhu wa yasuumu hattaa nadunna an laa yuftira minhu wa yasuumu hattaa nadunna an laa yuftira minhu shay'an wa kaana laa tashaa'u an taraahu mina al-layli musalliyan illaa ra'aytahu wala naa'iman illaa ra'aytahu rawaahu al-Buxaariyu rahimahullahu ta'aalaa kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawiyu rahimahullah muy indi ci xadiis bi nga xam ne ci suñu bunt bi ñu nekk eh, ba léegi di chapitre li wax ci gëneelu qiyaamul layli muy taxaw naafile guddi ci suñu jotaay bi ñu génn nag walillahi alhamdu wal minna xadiis bi ñu mujj woon gis moo doon bim ne woon wa anhu di sayyidina ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi min al-layli mathnaa mathnaa wa yuutiru bi rak'a la boo xam ne romboon na bi ci kaw boobu jëf ab digle la woon te gisoon nañ waxoon nañ fii lañuy xoole masala yi nga xam ne ñoo ci ne gis nañ ko bi weesu walillahi alhamdu wal minna tey ñu gis hadis bii di hadis sayyidina Anas ibnu Malik radiyallahu anhu wa arda mu ne wa muy mille cent mu ne wa an anasin mu ngi jële ci sayyidina Anas radiyallahu anhu annahu qaala kaana ne kon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam min ash-shahri ci weer hatta ba ni nga xam ne nazun na la ñuy jàpp ne an la yasuuma minhu ko ne ah, yeneen saa sam de weer wi moom du ci woor dara waya suumu léeg-léeg nag mu woor benn weer hatta ba ni nga xam ne nazun na la ñuy jàppe na an laa yuftira minhu shay'a kene koor wi moom u weer wi moom yenn saasam du ci dog mooy lépp lay woor mooy en dehors de ramadan bien sur lay wax weer yi nga xam ne en dehors de suuf koy nag saasam woor benn weer ba mu jeex eh, en de ramadan wakaanate nekkoon na laa tashaa'u doonoo woon sopp yow an taraahu nga gis min al-layli ci guddi gi musalliyan muy julli illaa ra'aytahu lu dul ne borom bi ne ndef nga gis ko muy julli wala naa'iman waaye mooy yow doo nekk bëgg gis ko muy nelaw illaa ra'aytahu lu dul diñ ko fekk gis ko muy nelaw mu ne rawaahu soloona hadis bi al-Bukhari di al-imaamu al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazdizba wala ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari amirul mu'minin rahmatullahi alayhi léegi laaj bi mooy est-ce que moom dong ko solo ñu ne hadith bi en fait imam Muslim solo na ko mais côté julli bi leen dugul voilà imam Muslim indi na hadith bi ci kitaabu sawm bunt bi euh, kii yi def euh, kitaabu siyam moom la kitaabu siyam baabu siyam an-nabi fi ghayri ramadan alayhi salaatu wassalaam mais sauf que côté julli bi nga xam ne moo tax imaamu Nawawi indi ko fii côté boobu wa kaana la tashaa'u an taraahu min al-layli musalliyan illaa ra'ayta loolu la indiwul loolu moo tax imaamu Nawawi ne rawaahul Buxaari parce que côté boobu moom du muttafaqun alayhi mais bu dee même hadis bi la mais imaam Muslim fële la ci yem côté koor yi waaye sinon al imaamu euh, euh, Ahmad ibn Muhammad daal di woon na koy solo lu jiitu al imaamu al Tirmidhi solo na ko comme nii nga xam ne. moom la ko al imaamu al euh, euh, al Bukhari solowee ak al imaam an-Nasa'i rahmatullahi ala al jami' al imaamu al Bukhari rahimahullah ah bu mu ko indi ci mooy buntu biñ nekk temps yii yëpp waaw nga xam ne hadis yi nii ci teg baabu uqad ash-shaytaan biñ gisoon. sayyidina Abu Hurayra yaqidu ash-shaytaanu ala qaafiyati ra'si ahadikum ah hadis boobu mu biiwa ko jiitu waaw ci beneen buntu boo xam ne bokkul ak moom loolu rek la voilà kon baabu kita baabu tahajjudi bil layli mooy kitaabu tahajjudi bil layli baabun qiyaamu nabi sallallahu alayhi wasallam bil layli min nawmi hmm? foofu la ko indi léegi mu ne haddathana Abdul Aziz ibn Abdillah <coughs> mu nekk ñu nettali mooy Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Yahya ibn Amr ibn Uways ibn Sa'd akbar ibn Abi Sarh al-Qurashi al-Amiri al-Uwaysi Abul Qasim al-Madani nga xam ne <clears throat> moom nekk koo xam ne ku dëgër la rahmatullah alayhi qaala mu ne hadathani <clears throat> mu ne nettali naaw mooy moom kañ la génn kañ la juddu loolu <clears throat> gisuma ko moom qaala mu ne haddathanii nettali na Muhammad ibn Ja'far muy Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqiyu mawlaahum al-Madaniyu rahimahullah moom tamit comme taalibim bi moom itam ci xala Ibn Hajar wax waaye kanta kañ la juddoo kañ la génnaa dina gisuma ko an Humaydin moo ko jóge ci Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil al-Basriyu rahimahullah Abu Ubayda ñi ne Abu Ubayda al-Khuzaa'i mawlaahum al-Basri si woon ci Humayd at-Tawiil hmm, doo dégg Humayd at-Tawiil mooy Humayd ibn Abi Humayd eh, moom mi nga xamante ne ni eh, moom mu ngi gane addina la 68 génn addina la 143 rahmatullahi alayhi an an annahu kon moom sami'a xam nga mudallis la waaye fii leeral na wala Imaam al-Bukhari yi moom yii lay diir <laughs>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 yeneen saa salaam di gàddaay ci dix ans la amoon ba pare génn àddina l'an quatre-vingt-dix am na sax ñu ne ba quatre-vingt-treize mooy moom centenaire la woon moom Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna yaqulu mu ne moom Humayd dégg na ko muy wax kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuftiru min ash-shahri hatta nazunna an la yasuma minhu wa yasuma hatta hmm, nazunna an la yuftira minhu shay'a ah. <coughs> kon mu ngi noonee wa kaana la tashaa'u an taraahu min al-layli musalliyan illaa wala naa'iman illaa ra'aytahu voilà hadis baa ngi nii nii eh, eh, eh, hmm? ko al imaamu daal di indee nii alhamdu wal minna léegi ginnaaw biñ gisee njàngat bu njëkk di taxriij ana ban lëkkaale deuxième jàngat la am ak suñu bunt bi ñu nekk ñu ne la euh, euh, euh, mooy di wax ci ngëneelu fadl si qiyaamil layli ngëneelu ta di taxaw di julli guddi mooy ne yonent bi alayhi salaam da cee koo xam ne ay mbiram da cee diggu doomu woon waaw mooy julli guddi googu mu ne moo tax ba du loo xamante ne nii euh, mooy comme ni nga xamante ne mooy ñii ñi ñi euh, nekk ci woon ci teengal goo xam ne déedéet sori woon na lool ay mbiram waaw ndax alxanafiyatu samha muy lislaam ji nga xam ne moo wëllif lépp jëm ci borom bi daa nekk loo xam ne dafa yomb waaw moo taxoon mu ne diini gi dafa yomb waaw inna diina yusr wala yushadda diina ahadun illa ghalaba waaw yéene ji l'islam bii dafa yomb de te kenn nag du sànjaafu diine ji di jaayog teegal lu dul ne dina la noot waaw moo tax nga gis ne Seydina Anas nee na wa kaana nekkoon na laa tashaawu an taraahu min al-layli musalliya te nekkoon na moom alayhi salaam doonu woon bëgg gis ko ci guddi gi muy julli lu dul nga gis ko waaye doonu bëgg gis ko muy nelaw lu dul nga gis ko mooy mbiram daa diggu doomu woon waaw wa kadhalika borom bi nee na la naka noonu naa ja'alnaakum ummatan wasata dañ leen defe li nga xam ne mooy euh, euh, li nga xam ne mooy xeet bu diggu dóomu bi voilà mooy da doon loolu lim la bëgg wax mooy da doon nelaw da doon julli di nelaw di julli comme li mu waxoon mbooloo moo mële ne euh, moo nga xam ne moo ñëwoon rek waxoon nañ ko fi fan yee hmm, ñëwoon ne bon laaj mbooloo moo mële laaj ni nga xam ne noonu la yonent bi saa saam di di di di dunde gaa hmm? di dundale di jaamoo yàlla ci kër yi gaa yi jàpp ne ah loolu mooy yonent bi <laughs> <laughs> loolu moom man na koo def waaye ñun ñi daal gaa yi waaw soxnaam yi daal di koy wax mais waaw moom de lii la wax ko li muy def daal ci ni muy jaamoo yàlla waaw ah, moom mooy yonent saa salaam moom jéggal nañ ko lu jiitu lu mujj ci bàkkaaram kenn ci ñoom ne man moom léegi ni may def je prends la résolution damay julli guddi yi dootuma nelaw abadan ba xaw keneen ki ne keneen ki man moom dootuma doo damay woor waaw sama jamono yépp dootuma dog keneen ki ne man moom damay beru soxna yi léegi dootuma soxna salaay fase sama yema ci am ak yooyu yooyu moom soxlaatuma la yeneen saa salaam ñëw ñu wax ko ko mu daal di def discours waaw antum alladhina qultum kadha wa kadha ama wallahi inni la akhshaakum lillahi wa atqaakum lahu lakinni asuumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni voilà Seydina Anas mi moo ko nettali woon mu ne yéen yéen a wax yi yeneen yi mooy ñëwul tudd seeni tur lan moo waral ay nit di wax lii wëg lii waaw lan moo tax ay nit di wax li wëgg lii man de wallahi maa ngi wàcc yàlla eh, azza wa jalla maa leen gën a ragal yàlla te maa leen ko gën a teet akhsha al mooy ragal yàlla ak taqwa dañ koy woowe ragal yàlla mais boo seetloo à vrai dire taqwa tekkiwul ragal yàlla de xasiyatullah mooy ragal yàlla taqwa mooy li ngay moytandiku li nga xamante Eh, eh, eh, mooy li nga xam ne da nga koy teet waaw di teet yàlla di bàyyi xel yàlla ci ay ndigalam ak ay tereem waaw dafa siiw nag ñu koy woowe ragal yàlla ragal yàlla mais xasiyatullah mooy ragal yàlla taqwa mooy loo xam da ngay ut wiqaaya baynaka wa bayna adabillah ut loo xam ne mooy dox sa digganteeg sànjum yàlla waaw te loolu mooy di ko bàyyi xel ay ci ay ndigalam ak i tereem lépp looy nekk nga xam ne borom bi mu ngi lay gis bu dee ne yow nekkoo di ko gis voilà léegi mu ne maa waat naa ci yàlla maa leen gën a ragal yàlla ko maa leen ko gën a teem laakin nii malgré loolu lépp nag nekkuma koo xamante ne ab extraterrestre la comme ni ngeen ñu jàpp ne moom ñoom nit ku baax il faut nga nekkub extraterrestre waaw boo loolu nag mooy ñi xamul dara wax nañ la ko taayee mbokki Quraysh ya nga xam ne xamuñu woon tus ci mbokku askan ak moom doon ndax naan ma li hadha ar-rasul yamshi fi al-aswaq ya'kulu at-ta'am wa yamshi fi al-aswaq <laughs> moo lan moo dal yonent bii ba muy dox alayhi salatu wassalam di lekk ñam comme ñun waaw di dox ci marché yi di dox ay ay ay ay soxlaam comme ñun waaw lan moo teewoon ñu wàññeel ko ñu wàcceel ko ay malaaka yoo xam ne ñoom ñoo koy jàppale di ko defal yooyu waaw loolu mooy ñi nga xamante ne jàpp nañ ne nit ku baax moom du nit waaw boo dégg ñu naan diw du nit <laughs> non diw diw du nit ma ne manu ngeen fee wax diw ba du nit kii lu mu baax baax baax nit la <laughs> te tagg xamu ngeen ne ne nit la loolu mooy tagg ci moom parce que la ko yàlla def boo ko bëggee génne cadre ni dugal ko feneen mooy yaa ngi koy dug yaa ngi koy commencer xas nag waaw kay <laughs> waaw jàpp nañ ne nit warula mat waaw wala boo matee yow daal bu dee lool mooy say mbir dangay benn baton magique rek yow da ngay bëgg rek muy nekk bëgg muy nekk nag loolu mooy yàlla ku dut yàlla ku ne bëgg nga ay mbir la nga bëgg dara ci amul waaw dara amu ci yàlla defu ko waaw kenn manu la wax ne yonent bi alayhi salaam bëgguloon waa Quraysh yëpp tuub bañ a bëgg mais est-ce que ñoom ñëpp tuub mu waaw mu waaw kenn manu la ne yeneen saa salaam bëgguloon Abu Lahab tuub bañ a bëggoon mais est-ce que tuub na tuubut waaw moom ci boppam nee na man laaj naa sama boroom ñaan naa sama boroom ay mbir mu may ma yenn yi benn bi mayuma ko voilà léegi lan nga may waxal ay diw ñu naan loolu waxin kese la waaw ay lu mu bëgg mu am moom loolu mooy yàlla kooku moo yàlla waaw waaw mais ku fi xool loolu yépp mooy rek buñ la koy nettali nii mais xoolal dund ñañ lay wax ñoom ñoom nan lañ doon dunde dëgg-dëgg nga gis ne am na yoo xam ne dañ ko doon bëgg daraa ci lu dox am yuy xew mu naqari leen te tus loolooy xew waaw <laughs> waaw te nag ku kuñ la wax seetal seetal dundam yow buñ la waxee yooyu yépp c'est beau nekk ci suufu tànk yi di wax <coughs> waaw loolu ku mu neex nga def ko bu dee ragaloo yàlla quand même waaw ndax idaa lam tastahi fasna ma shi'ta bu dee ne yeneen saa sam nee na bu dee ne daal amoo kersa waaw ragaloo yàlla amoo ker sa borom bi di la gis ngay def lu dul noonu wala di wax lu dul noonu defal lu la neex mais mooy tëkkula bu defal lu la neex boo ñëwee yàlla def la lu la neex waaw loolu ku mu ku ragalul yàlla bu la neexee nga toog ci tànt ak fu la neex waaw ñu dar la ngay wax waaw gars yi di tëb dal di kii di kii di daanoog lu nekk ku mu neex nga wax lu la neex waaye ka ngay wax ne noonu la mel nañ xoolal dundam lim bëggoon yëpp manu li mu bëggoon bari na yu mu bëggoon gaa yi manu ko te kat ñi ko tere mooy ay jaam ay jaami yàlla ni moom ñoo xam ne ay yéeféer ñu en sax ñoo ko naan lii doo ko fi def waaw <laughs> lii doo ko fi def ñoo koy tënk waaw moom nag comme que moom léppam yàlla la day gis ne borom bi mooy doxlanteen moom à part à travers gaa yi te loolu mooy dëgg defaakoon bi dëgg-dëgg mooy yàlla léegi nag ñu bëgg laa gëmloo ne kooku moom lépp lu mu bëgg lu mu bëggoon mu am déedéet loolu amul yàlla daa sàkkul nit koo xam ne lépp lu mu bëggoon mu am amul loolu yàlla kese moo ko am yàlla kese moo am lépp lu mu bëgg mu am képp kenn ku dul yàlla la nga bëgg bés dina ñëw nga bëgg dara du am dara te nag ku weddi indil ma sëriñ bu la neex wala waliyu bu la neex nga ndig dundam ñu xool waaw bu objectif bi pas yi ñuy nettali ci ci ci ci tànteeg yooyu mais bi nga xam ne moom ci boppam bindal na boppam wala ñu ko ñoo xam ne ñu sincère ñu dundoo moom bind ñu xool waaw am na yu mu ñaan yoo xam ne amu ko am na yu mu ñaan yoo xam ne amu ko am na yu mu bëggoon amu ko am na yu ko doon naqar yi doon xew mu bëggoon mu dañ amu ko <laughs> waaw léegi nag sauf que gaa yi ku yàgg gaa yi euh, tankal la ay yu kenn xamul waaw waaw ba pare yi ñenn ñi mel ni duñu xalaat xam nga yenn yi bi bi bi corona bi amee gaa yi wax naan nangam ak nangam ak nangam jàkka yi lu tax gaay yi tëj mais yow sëriñ sa ngay référé au Sénégal ñoom test bi amoon na seen jamono nan lañ doon doxal laajal ñu ko dund te ñu wax la dëgg nga seet dañ doon taal ay kër ay village dañ doon taal temps yooyu kenn xalaatul dañ ci jàkka waaw <laughs> te mu ngi fi woon moom est da koo neexoon ay këri taalibeem la ñuy taal ah. ngir ngir ngir ngir arrêté peste bi léegi ñu bëgg wax ne euh, léegi mooy ñun il faut ñu correct il faut euh, lu tax ñu foog ne nit bu baaxee rek daa war a nekk koo xamante ne ab yàlla la ba lum ne lum ne nii rek mu am loolu amula ah. ku la ko gëmloo yi mu ngi lay gëmloo da nekk ca gannaaw dëgg waaw kay lii mooy dëgg <laughs> waaw kay il faut mu leer yeneen salaam ne man nii waaw la axshaakum lillah maa leen gën ragal yàlla watkaakum la te maa leen ko gën teet lakin nii waaye malgré tout doomu aadama la asum wa af wa uftir ah, damay woor damay dog wa usalli may julli wa arqud di nelaw waaw ah mooy ci guddi gi damay julli waaye dinaa ci nelaw wa atazawwaju nisaa damay denc ci soxna yi fa man raghiba képp nag koo xam ne sama lii di sama an sunnati lii la tudd sunnaam te xoolal yi mu tudd mu moo ciy jaamu yàlla julli moo ciy jaamu yàlla nelaw du jaamu yàlla lekk du jaamu yàlla takk soxna du jaamu yàlla boo xam ne mooy buñ la nee du jaamu yàlla mooy max du loo xam ne dàmbale rek day nekk jaamu yàlla lool il faut nga yéene ko ci waaw il faut nga yéene ko ci waaw mu ne moom yi tudd ci dur jaamu yoo xam ne yu aada la moo ëpp yi tudd ci ci ci ci jaamu yàlla li ñu xam ne jaamu yàlla max du la muy jullee bu ba pare mu ne nag loolu lépp la tudde sunnaam ne képp koo xam ne nag sama sunna gi dalaa neexul dangaa xemmeem leneen en door de moom fa lay tamit nii bokkoo ci man voilà kon nag mooy yonent bay saa saam loolu day wane ne daa diggu dóomu woon loolu la naa Anas di wane fii que ne malgré nag li ñuy wax ngëneelu julli guddi yépp bul ñëw ne ah man daal li may def mooy man man man moom léegi man guddi gi yëpp laay raatale déedéet loolu yeneen saa saa masu koo laa la la rahbaniyata fil islam ci wàllu woor ak ci wàllu julli yëpp waaw nekk fi di torturer sa bopp moo taxoon euh, lam waxoon gisoon nañ ko Seydina Abu Darda la nga xam ne moom la ko mbokkam ma waxoon di Seydina ki nga xamante ne nii mooy Seydina Salman Abul Islam al Farisi waaw radiyallahu taala anhuma waaw bi Abu Darda doon def loolu <laughs> waaw waaw ñëw sawaay moom daal day woor <laughs> waaw di woor rek jëmale kanam di julli guddi yi rek Seydina Salman dem këram seeti ko fekk fa Abu Darda fekk fa soxnaam daal mu gis na soxna si moom nekkul à dara ci kër gi <laughs> waaw ak ni mu bàyyeekoo nii mu ne ko waa yow waa Abu Darda waa lu la dal <laughs> mu ne ko ah sa mbokk mi Abu Darda de soxlawul dara ci wafeeru àddina waaw <laughs> waaw mooy suy naa Salman nekk ku muus mu comprendre ne kon de xaaral man sama mbokk mi Abu Darda daal bàyyi ko xaaral doon ñëw soxna si defar ab ab ñam ah mu ñëwee ñu teg mu ne ko man damaa woor naa Salman ne ko <laughs> Seydina Salman ci boppam moo defar ñam bi sax xam na ne soxna si xam na ne bu jëkkëram daa woor mu bàyyi ba mu ñëw ci kër gi mu jóg bu doon tay ñu ne mu dugg ci waaj wi am lu lu lu lu gaaw lu fa defar indi <laughs> ne ko lekkal mu naan ko damaa woor mu ne ko manee di nga lekk mbaa man duma lekk aywa <laughs> Abu Darda ne bon <laughs> xaaral mu lekk ko ah. guddi di jot <laughs> waaw sëy naa asalmaan moom dara li ñu moom ñu diwul fii lay toog ba régler problème bi waaw moom moom foog mu régler problème bi quoi côté góor gi moom dogloo na ko waaw boo fi lekkul du ma lekk waaye tamit lool ñoom it dañoo amoon xel waaw da koo ñaan ci lool mooy yu bër a waaw jotula waat sax waaye mu defal ko ko xam na ne du lu xaram bon naa ko defal rek comme que ne laaj na ma ko waaw am nga baroon na ne dooru ma ko def parce que damaa woor mais mu <laughs> ndopp ko ci lool guddi jot waaw léegi ñu tëdd Abu daa jekk rek ba mu tëdd tuuti rek mu bëgg a jóg di julli sëy na Salman ne ko hee nam laa wax <laughs> ma ne delluwaatal ci lal bi laa wax demal nga tëddiwaat fii maa surveillé fi ngay jaar moom maa fi ne moom <laughs> waaye def ngir jàppi moom fii moom doo ko fi jullee léegi moom <laughs> waaw mu dem tëddiwaat <laughs> toogaat ba ci kanam mu demaat bay nela day jógaat <laughs> na kii mu mu ne ko waat ma ne demal nga tëddiwaat laa wax mu bàyyi nag ba jeexitalu guddi gi nag suy naa Salmaan ne ko nag aywa léegi man ngaa jóg ñu jóg ñoom ñaar ñu jullee doo waaw ñu def naafila guddi yi mais ca jeexitalu euh, guddi gi Seydina Salman nag ne ko bañ jullee ba pare na ko inna li rabbika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan ne ko nag sa borom daa am ci yow ak sa yaram yii la yàlla jox daa am ci yow ak waaye sa waa kër sa soxna yeeg ñooñ dañoo am ci yow ak léegi fa a'ti kulli dhi haqqin haqqan joxal ku nekk àqam léegi nag ah bañ jullee fajar ñu dikkal yonent sallallahu alayhi wasallam nag Seydina Abu Darda daal di koy wax <laughs> yeneen saa salaam ne ko sadaqa Salman ne ko Salman wax na dëgg gisoon nañ ko hadith ah, cent quarante neuf waaw <laughs> waaw loolu lépp day wane mooy bañ a ëppal ci yëf yi jàpp ne voilà guddi julli guddi am na ngëneel yi nga xam ne gis nañ ko fii ci buntu bi mais tekkiwul ne bu boobaa nag da nga ciy ak loo xamante ne nii àndul ak lu raisonnable waaw mooy il faut diggu dóomu xayrul umuur yi li gën ci mbir yi mooy awsatuha la ci gën a diggu dóomu waaw te mooy li ren saa sara wax sànq rek boo fi jasaañ boo fi affaire da lay da ah. lay kenn du sànjaafu diine ji di ëppal di teegal lu dul ne dina ko noot kon nag mu ngi noonee léegi kon loolu bu leeree al imaam al xaafiz kon ñu gis ne kon mooy digg dóomu gi malgré liñ lay wax ngëneel yi al imaam al xaafiz ibn Hajar rahimahullah bi muy saraal yi ci Fathul Baari mu ne mu ne mu ne xadis bii nga xamante ne mooy xadisu euh, euh, euh, ki bu Seydina Anas bi radiyallahu anhu mu ne ay inna salaatahu kene julli moom yonente bi alayhi salaatu wa salaam wa nawmahu ak nelawam kaana yaxtalifu bil layl mooy da doon wuute ci guddi gi wala yar yura wala yurattabu waqtan wala yurat wala yurattabu wala yurattibu waqtan muayyana te doorul woon jël waxtu woo xam ne wu ñu xam la rek di ci jullee waaw bal li am ba des bi hasabi ma tayassara lahu al-qiyam lim def daal mooy li nga xamante ne selon rek li nga xam ne moo jàppandi ci moom ci mu jóg ko daal di koy julli mu ne li wala yu'ariduhu lii nag du wuute qawlu Aisha wax bi sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne kaana idha sami'a as-sarikha qaam bu ma soona dégg ah, saarix bi nag du benn waay bu taxaw fee di yuuxu mooy ganaar gi waaw ganaar gi xam day fab avant njël avant ñuy julli moom mooy jamono jooju la doon jóg mu ne fa inna aishata radiyallahu ta'ala anha tuxbiru moom ah li mu xabaare amma laha alayhi ittila mooy li mu gis te mooy yoneen saa bu doon nekk ci moom mu wa dhalika te loolu anna salaatal layli taqa'u minhu ghaliban fil bayt ndax loolu mooy li ëpp li julli guddi lu mu doon def mooy yonent bi alayhi salaam ci këram la doon ne léegi nag bu ko defee sayyidatu Aisha wax li mu lële fa xabara fa xabara Anas sayyidina Anas moom radiyallahu anhu daal di xabaare mu ne kon fa xabaru Anas say xabaru sayyidina Anas moom dañ koy yen mahmulun ala ma wara azal ci nekk mooy li nga xam ne dafa ko woon këram léegi euh, waaye lii nii insha ba pare ne mooy waqat mabata rombon na fii hadisiha ci hadis sayyidatu Aisha fii ci xadiisu witr bi mu naan man ka min kulli layli qad awtar ah mu ne ci guddi gu nekk loolu yonent bi saa saam doon na ci witar mu ne fa dal la lool tegtali ala annahu que yenen yonent saa saam lam yakun nekkuloon yaxussu di jagleel al witra mooy naafila bi ak yu muy rek bi waqtin bi aynihi ci waxtu woo xam ne eh, bu ñu xam la boo xam ne bu ñu précis la mais loolu dañ naan si lool amoon na lii nii Seydina Anas di wax mooy yi nga xam ne moom moom la ko gis. voilà mais yonent bay saasam parce que imam al-Hafiz hadith bi muy wax da koo àggalewul waaw parce que mooy hadith bi ñu gisoon mille cent trente-trois ci chapitre deux cent cinq babul hassi ala salatil bayani annahu sunna ak yooyu muakkada mu ne woon wa an aishata radiyallahu anha annaha qalat min kulli layli qad awtara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min awwali layl wa min awsatihi wa min akhirihi wantaha witruhu ila sahar muttafaqun alayhi hadis boobu dafa leer dane min kulli layli ci guddi gu nekk ah ci guddi gu gépp rek qad awtara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam julli na ci daal di ciy witar min awwalil layli witar na njaal beenu guddi gi wa min awsatihi ci li nga xam ne ak tamit li nga xam ne mooy ci moitié euh, moitié bi mooy digg bi wa min axirihi ak ca jaal ca fin ba colam jeexe waaye wantaha witru ba muy jeexalu dundam la mu mujj woon mooy ila sahar ca jël mooy lu mu gata loolu moom leer na ko ne kon waxtu muayyan bi imaam al wax nii fii am na waaw am na mooy yonent lay saa saam xam nga moom imaam alxames ñu ngi wax ne amaana mooy lool bu sonnoon wala mu feebar selon kii waaye loolu dañ naan yonent lay saa saam pourquoi pas da koo defoon comme lañ waxoon li bayaanil jawaaz ak tamit dëgg la mën nañoo jàpp ne fekk boo feebaree ak nga tukki wala nga ñëw sonn lool ci waaye tamit le fait que fi mu mujjee mooy ne mbir mi ila sahar comme ni Sayyidatu Aisha wax finalement li nga xam ne moom la mujjee mooy njël avant njël avant fajar ji di jot. mooy ca waxtu woowu wali nga xam ne man nga fa naafile laata fajar gi di xar foofu la mujjoon doon foofu mooy li nga xam ne foofu la ràññee woon la ay naafilam ràññee ko woon te lool la Seydina Salman liñ na doon wax sànq loolu la wax Seydina Abu Darda radiyallahu bi nga xamante ni ca feewu aaxiral layl jeexutalu guddi ga fa la ko ne léegi nag xum jógal ba mu demee yeneen saa saa ne ko sadaqa Salman Salman wax na dëgg lim ci lim wax noonu yëpp contrairement ak lii al imaam al bi wax ñun liñ gis rahmatullah alayhi mooy kene imaam Anas day da doon wane ne radiyallahu anhu comme li Sayyidatu Aysa waxoon fële rek ni ci guddi gu nekk rek ci guddi gi yëpp waxoon nañ la nag du day commencer première njaal lu guddi gi mu julli witar ñëw ba ci même guddi gi mu euh, euh, moitié bi mu witar feeba mu witar non loolu mooy doo ay guddeem boo ko jàppee loolu la woon léeg-léeg voilà mooy léeg-léeg lii la loolu la lay wax léeg-léeg ci jàlbin bi léeg-léeg ci moitié bi léeg-léeg ci fin bi waaye foo mujjee mooy ca fin ba sëy naa anas loolu kese la wax mooy lii mu wax lool la yenu mooy ke ne yoneen saa sam dafa diggu dóomu woon ay mbiram waaw saa boo bëggee gis ko ci heure ci guddi gi doon ko gis mooy jamono yooyu mooy li sayyidat sayyidu Aisha doon wax ne njàlbéen bi moom da doon dekk koo xamante ne nii léeg-léeg mu mu mu defoon première euh, njàlbéen bi léeg-léeg moitié bi léeg-léeg fin bi mais fin ba la mujjee voilà kon loolu mooy li nga xam ne moom la mujjee yonent bi saa saam ay la mooy fin te borom bi waxoon na ko walal axiratu xayrun laka minal uula voilà li nga xam ne moo mujj ci sa mbir moo gën li nga xam ne moo liggéeytu woon waaye nag loolu waxoon nañ la ku nekk nag. ci sa xaq loolu mooy xaq yonent bay sa saam loolu ku ko royee noon defe ko noon moo gën waaye képp koo ku nekk dañuy xool ku nekk selon ay man-manam li ko yàlla man loo muy jaamoo yàlla noonu di taxawee guddi yi noonu bu dee ki nga xamante ne nii comme li ñu waxoon moo taxoon mu dénkoon ko ñoom Seydina Abu Darda ñi ñoom Seydina uh, Abu Hurayra ñuy witar laata ñuy tëdd voilà moo tax ñoom ne woon nañ Abu Darda man du ma ko bàyyi maa ngi fekk maa ngi dund Seydina Abu Hurayra la même chose radiyallahu anhum mooy ku nekk tamit yaa gën a xam sa bopp la nga man def ko bu dee na yow ragal ngaa yeewu ci boo tëddee euh, laata fajar bu boobaa yow moom euh, nga witar avant moo gën bu dee nag ki nga xamante ne nii moom am na yaakaar te loolu mooy li nga xamante ne nii lépp ci njortam te expérimenté na ko moom dina yeewu avant loolu mu witar ba euh, bu yeewoo ci guddi gi balaa fajar loolu moo gën ci xaq kookee léegi nag loolu la mais nag ki nga xam ne moom mais yooyu yëpp moo tax Seydina Abu Bakar ba ne man damay widaar doolu tëdd mu ne ko ah jël nga li gën a wóor Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko man damay nelaw ba bari yeew mu ne ko ah yow de li may def ngay def <laughs> moo moo gën a ëpp moo gën a daa gën a laaj eh, kii waaw doole ci mën a eh, fëlëg nelaw yu fële waaw ngir jóg <laughs> waaw loolu ku nekk ak la nga man mais lii hadis bi Seydina Anas day wane ne kon yeneen saa saa dafa diggu doomu woon ci ay mbiram waaw waaw ba daanaka saa boo bëggee gis mu woor gis ko mu woor boo bëggee gis mu dog mu gis ko mu dog waaw loolu ngir wax la ne moom ay mbiram noonu noonu na ko julli gi noonu la woon voilà ndax la rahbaniyata fil islam ak yooyu ak dijaay ak ak teeŋal loolu amul ci lislaam wallahu taala aalam al-imaam al-haafiz an mu teg ci hadis mu ne waan Aisha radiyallahu ta'ala anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yusalli ihdaa asharata rak'atan ya'ni fil layl yasjudu sajdata min dhaalika qadra maa yaqra'u ahadukum xamsiina aayatan qabla an yarfa'a ra'sahu wa yarka'u rak'atayni qabla salaatil fajr summa yadtaji'u ala shiqqihi al-aymani hattaa ya'tiyahu al-munaadii lis-salaati rawaahu al-Buxaari rahimahu llaahu ta'aalaa kon al-imaamu an-Nawawi mu teg ci xadis bi mais bii euh, gisoon nañu ko xadis bi romboon na waaw am xadis la boo xam ne romboon na ba pare mu ne wa an aishata muy jële ci suñu aisha radiyallahu anha anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yusalli doon julli ihda asharata raka onze rakka la doon julli yaani fi layli mooy guddi lim ci jublu mooy guddi yasjudu doon na sujóot as-sajdata benn sujóot boo xam ne ci julli yooyee bu masoon a sujóot fii daalika ci julli qadra ma yaqra'u lu tolloo li muy jàng li muy jàng ahadukum kenn ci yeen xamsiina aaya mooy yow boo yoree sa jàng mais nag du njàngu parax rax rax rax rax mooy kenn ku dugg dóomam njàng ci yéen fi muy jàng cinquante aaya su dootu yoneen saa saam lu toll noonu la doon jël ci guddi gi waaw ngi noonu qabla an yarfa ra'sahu laata mu yëkkati boppam wa yarka'u mu rukoon rak'atayni ñaari rakka yoo xam ne qabla salaatil fajri laata muy julli fajar summa yattaji'u ginnaaw gi mu tudd mu tëdd ala shiqqihi al-ayman ci wàllamu ndejoor bi hatta ya'tiyahu ba koy dikki al-munaadi lis-salaa noddukat bi ngir julli loolu mooy eh, Seydina Bilaal da doon nodd ba pare wala si eh, léegi moom eh, mu julli ñaari rakka yi après tëdd ci wàllawu ndejooram ci soon nañ hadiis Seydina Abu Hurayra bi ma xam ne képp ku julli ñaari rakka yi na fal yattaji' gisoon nañ ko masala yooyu hadis bi romboon na mu ne rawaahu solo na ko al-Bukhari al imaam al-Bukhari rahimahullah mu solo woon hadis bi ñu génn léegi romboon na hadis huit cent huit cent seize foofu la ko gise woon ah, ci chapitre cent vingt sept baabu maa yaquluhu inda an-nawm hmm? foofu la ko eh, gise woon walillahi alhamdu wal min na waxoon nañ la ñu ñëwaat xadis mille cent soixante onze moo nekk nii moo dox lépp lees ci waroon naa waaw mooy waxoon nañu ko foofee de su ñëwaat hmm? xanaa rek bu ñuy wax mooy lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak suñu bunt bi nga xam ne moom la ñu nekk mooy te ne euh, euh, yonent bi alayhi salaam léegi fii day commencer li ñu wax ñaata rakka la doon def moom ginnaaw bi mu ñu ne da doon julli guddi mooy onze rakka la doon def loolu taxawoon nañ ci côté boobu dangay dellu dellu foofule eh, ci guddi yoo xam ne tamit nga gis sujjóot yi ñu ngi doon guddee waaw du on rakka yoo xam ne sujjóotu cinq secondes non waaw sujjóot yoo xam ne da doon gudd ba tolloo kenn ci yéen bu doon jàng ah, yor kaamilam wala alxuraanam di jàng wala mu mokk di mokkalam lu tollook cinquante aaya lu toll noonu la doon toll ak rukkoo bi waaw kay <laughs> waaw kon loolu lu ama am solo la wallaahu loolu mooy lëkkaale bi booy day wane na ñaata rakka lay doon saasaan doon julli ci guddi gi ah foofa nag waxoon nañ la boo delloo foofu waxoon nañ la nan ngay boolee diggante onze rakka yi sayyidatu wax ak tamit bi ñu soloo ci moom mu ne treize ak tamit Mawlana Ibn Abbas radiyallahu taala anhum mu ne treize la julli woon bi mu nekkee bi mu fanaanee kër sayyidatu Maymuna tantam ah radiyallahu anil jami' loolu waxoon nañ la ba gisoon la al imam ibn al qayyim ci azad daal di woon wax foofee loolu nag moo tax jarul ñu ci ñëwaat kon nag insha allahu taala dañaa yem nii loolu lañ ci teg bi ci tegu mais dañu bëgg ñaar yooyu ñu boole leen bii di ñëw ah, ah, loolu la te loolu day dëgëral liñ doon wax surtout beneen bi mille cent soixante-treize bi kaana yanaamu awwalal layli wa yaqumu aaxirahu fa yusalli yeneen saa yeneen saa sax da doon nelaw njaal guddi gi yeewu ca jeexitalu guddi ga daal di julli voilà loolu tax ñu ne la hadis euh, yi naa anas bi ñu génn lenn kese la doon wane que ne mbiram dafa diggu dóomu woon te tamit am nay jamono noonu la woon mooy léeg-léeg ci bëccëg ci njaal benn bi léeg ci euh, milieu bi léeg-léeg ci fin bi waaye finalement la mu jeexale dundam alayhi salaam mooy ci fin bi la doon euh, naafila guddi gi allahu taala alam kon bii di ñëw ñu daal di jël loolee waaye hadith sayyidatu Aisha beneen moo ko jiitu mille cent soixante-douze insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi